voilà mooy est nit mën naa dugg Makka ma jóge Sénégal jóge Paris jóge Canada wala ma jóge feneen jóge Yaman jóge Sham jóge Iraq jóge Égypte jóge Ghana ñëw ba Makka sama ihram est-ce que loolu mën naa ne mais imam Ibn Qayyim noonu dina tontu ci loolu mais moom neneen la ko waxe parce que dafa départ ci xew-xew bi tax muy xew-xew fatxu Makka mu ne kon bokk na ci possibilité dugg Makka ngir xare boo xam ne bu dagan la te ña koy def bi xayri ihram ñu bañ a ihram kama nga xam ne daxala rasulullah la yonent bi alayhi dugge biir Makka wal muslimuuna ak jullit ñi radiyallahu anhum wa hada lii mu ne laa xilaafa fii amul wute wala xilaafa mu ne te tamit bi na beneen loo xam ne kenn wutewu ci mooy annahu laa yadxuluha man araada al hajj aw al umra bi ihram amul wute ne nit amul droit dugg Makka te moom mu am mu dem fa ngir aj wala ngir umra ngir mu umra wal aj saamu yéeneem saamu ihram loolu moom manu ne mooy loolu amul wute que ne loolu moo tax ihram boo gisee ci ponk yi la bokk min arkaanil hajj al ihram mooy yéene ihram de toute façon mooy yéene rek mais nag dafa am lu mu laaj ay conditions de l'ihram waajibatul ihram ak yi nga xamante ni mooy eh, sunanul ihram ak yi nga xam dañ koy tere manhiyatul ihram nga xam ne nit ki bu xasee armal dañ ko koy tere comme ay parfum ay ay ay ay daggwee ay watu ak façon yére yi nga xam ne manu leen a sol mooy euh, yooyu yépp euh, mooy loolu amul wuute ne koo xam ne day aji wala muy umra te dëkkul ci mooy ci biir mi mawaqit yi que ne kooku moom par force euh, mooy nekkul à à à l'intérieur des mawaqit ndax dafa am mawaqit zamaniya ak mawaqit makaniya mawaqit makaniya yi nag mooy ñi dëkk avant comme ay qarnul manazil ñooñu noonu ñooñu noonu mooy ñooñ en dehors de ñooñ mooy ñi nga xam ne feneen lañ jóge ndax gisoon nañ ko ci zaadul xujaaj ci xadiis saydna abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma kon lii amul wuute këne képp koo xam ne dafa jóg ngir aj wala ngir umra ngir dugg màkka foofu mu armaal mu ne amul wuute këne ku dugg màkka dugg màkka ngir xare boo xam ne bu daggan la que ne kooku soxlawul muy armal comme ni yonent bi alei satu mais léegi nga ne mais xare bu yow yonent bi alei satu salaam gisoon nañ ci discours bi dafa tere woon loolu nee na bu fi kenn xeex te loolu la Abu Shuraih Seydina Abu Shuraih al-Adawi waxoon waaw moom la doon wax al ashdaq al ashdaq naan ko ginoo ma koo xam <laughs> waaw a'uuzu billah ba imaam na Hazm tontu tontu ya yi nga xam ne ñoo jaar yoon te wax nu dëgg rahmatullahi aley eh, dañ naan la ndax yonent bi alei saat salaam nee na képp koo xamante ne day ñëw di jël ruxsa te naan moo dama ci dañ fiy xeex parce que yonent bi alei defoon na nee leen ko yonent bi alei saat de suñ boroom moo ko ci daganaloon benn waxtu boo xam ne weesu na benn jamono boo xam ne loolu la ci manoon ci la ko dégganaloon xare boobu delluwaat na na meloon kon dañ naan la xitaalul mu baax bii nii mooy xitaal bi du mën a ne te loolu it masala la quoi masala la boo xam ne xam noonu ñuy def xoora dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw mooy est-ce mooy man nañoo teg pen kenn biir màkk comme que yonent la saar saam nee na kenn du fi tuur deret kenn du fi def yooyu yëpp est que par exemple bu nit bu nit bu nit defee loo xam ne jaasi sharia rey na est-ce que biir màkk dañ ko fay rey moom loolu loolu laaj la waajoo xamante ne nii gaa yoo xam ne dañoo ñëw prendre ay otage ay nit ci biir Kaaba gi hein kooku nuñ koy def nuñ leen di def gaa yooyu xam nga xewoon na fi xewoon na fi année soixante-dix yi am ay ay chiites yu prendre en otage foofu noonu yor ay armes ci biir léegi nan leen di def dañ leen di bàyyi noonu <laughs> léegi ma xam nga loolu masala la <laughs> nga ne ah, am na parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn du fi xeex ah waaw kenn du fi xeex ah. léegi est-ce que possible la imaam Ibnul Qayyim nag loolu lay xaw a junj nii que ne par exemple <laughs> surtout ci deuxième cas bii ñu wax xeex boo xam ne bu dagan la kooku soxlawul muy ihram ndax Yonent mi alayhi keroog bi muy dugg Makka sorul yére ihrama ah. am na ci boo xam ne benn kaala bu ñuul la yoroon beneen bi gis nañ boo xam ne meex far la yoroon mooy euh, casque. casque la yoroon moom alayhi salaatu wassalaam moom la tegoon ci bopp bi kon mooy armaalu loon doom ne loolu man naa ne kon mu ne moom loolu la imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi wax ci wàll wi léegi nag kon fan la fan la wute bi nekk fan la wute bi nekk mooy gis nañ ne ñaar yum la ne wute amu ci mooy bi dee ngir dugg Makka ngir xeex bu dagan walla ngir lan wala mu nekk ngir loo xamante ne nii euh, waa ji day day armal wala day umra kooku moom amul wute it ke ne daa war a armal avant muy dugg mag léegi nag mu des mu ne nag waxtu li fa waaye nag wute nañ fi wute am mooy fii fii maa si waa zalika yu wute ñaar yi ñu la wax ida lam yakun duxulu li xaaja bu nee ne dugg bi ne aajo waralu ko ah mutakarrira mooy aajo koo xam ne dafa répétitif kal xashaashi wal xattaab comme ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom màkk dañ fay liggéey euh, euh, euh, quotidiennement lañ fay dem xam nga jamono ji dala wax ay métiers yoo xam ne yu amoon la mooy daja gaa yi nga xam ne dañuy jël caawa mi di di dajale ñax yi ñax yu wow yi takk leen def leen ay say tey dañ naan comme botte de foin yi agriculteurs yi defar ngir jox ko seen seen seen jur yi waaw mooy loolu ñax yu ñuy dajale après di ko jaay kooku moom ku mel noonu moom bokkul kooku mënuñ ko ne yow saa booy dugg Makka yow foog nga armal déedéet wal xattaab ak ñi nga xam ne dañuy taxane mënuñ leen ne yéen it bala ngeen di duggu Makka saa su ne nga xam ne ko quotidiennement mooy bu moo nooy tey rek tey ki nga xamante ne benn ingénieur la wala benn benn kii la nu mu tudd euh, benn ouvrier la boo xam ne moom biti Makka la dëkk tous les jours mu xëy si kenn du ko ne yow bala ngaa dugg Makka saa su il faut nga euh, ngay armal non déedéet déedéet léegi mu ne <laughs> mu ne nag lu wuteeg lii am na ñetti wax yu ci am waaw. mu ne kon waxtu li fa wute na fii maa si wute nañu fii maa si waa daalika ci yi ma lay limal mooy ki nga xam ne wute wuñ ci dugg Makka sans armal ci koo xam ne xeex bu dagana ko fa indi wala boog ñi nga wute wuñu tamit que ne armal par force pour kii acc ak kuy umra mu ne wute na nag wute nañ lu wuteeg lii bu dee ne idaalam yàqu ne duxul bu dee ne dugg bi nekkul aajo waralu ko goo xam ne gu répétitif la kal xashaashi wal xattaabi ala salaasati aqwaal mooy léegi buñ génnee ñii ñu la wax mooy ñi nga xam ne quotidiennement la ñuy liggéey Makka wala dañ fay am soxla saa su ne tous les jours presque ci semaine bi dinañ ci dem ay quatre fois Makka waaw kooku ngir ay yeneen raison kooku taxul ñuy wax léegi nag lan moo des mu ne nag en dehors de nag fa la wute ba ne mu ne ahaduha première wax bi mu ne laa yajuuzu duxuluha illa bi ihram wa hada madhabu ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ahmadu fi zahiri madhabihi wa shafi'i fi ahadi qawlay mu ne première wax bi mooy que ne en dehors de ñi ñu lim moom képp daganul ci kenn muy dugg Makka sans l'ihram mooy koo xam ne moom du moom quotidiennement la fay liggéey wala la fa am aajo journalièrement wala mu nekk koo xamante ne comme genre métier la fa am boo xam ne euh, wala folo day dem ak ñëw ci ci quotidiennement en dehors de ñooñu moom ak ouvrier bi nga xam ne moom day day liggéey biir Makka tous les jours di dem ak ñëw en dehors de ñooñu ñu ne ñeneen ñi ci des moom laa yajuuzu daganul duxuluha ñuy dugg Makka illaa bi ihram lu ñu ñu armal mu ne lii nag mooy madhabu seydina abdallah ibn abbas mawlaana radiyallahu taala anhuma mu ne wa ahmad tamit fii zaahiri li nga xam ne moo dina feeñ ci madhabam mu ne wa shaafi'i lii benn wax la fii ahadi qawlay shaafi'i benn wax la ci waxu imaam ash-shaafi'i rahmatullah alayhi këne màkk kenn du fi dugg sans li nga xam ne mooy armaam mu ne wa thani deuxième wax bi annahu kal xashaashi wal xattaabi fa yadxuluha bi gayri ihraam mu ne wa haadha al qawl al aaxar li shaafi'i wa riwaayatuna an ahmad rahmatullah alayhima mu ne deuxième wax dane non non non ñeneen ñi tamit ñoo yem rek mooy ñeneen ñi nga xam ne du quotidiennement lañ fay ñëw mais dañ faa ñëw mais so mooy ne du du du du du ne armal ak yooyu andiwu leen fa xeex bu dagan andiwu leen fa umra andiwu leen fa ak andiwul mais beneen soxnaa leen fi andi mu ne non non non ñooñu beneen wax mu ne ñooñu mook mook mook ñu fay ñëw quotidiennement ñoo yem quoi comme waa ji dajale ñax yi di ko jaay wala ki nga xam ne day dajalay matt alxattaab di ko jaay taxankat bi mu ne kooku moom mën nañ faa dugg beneen wax bi mën na fa dugg saa mu armal mu ne lii nag mooy waxu imaam beneen wax bi ñuy jële ci imaam ash-Shafi'i waxoon nañ la premier waxam mooy wax bu waxoon nañ la fi ahadi qawlay Shafi'i bokkoon na mooy premier ak deuxième bii nag waxu imaam ash-Shafi'i la muy beneen waxam mu ne riwaaya la tamit looy lu ñu soloo la ci imaam Ahmad mais du mazhabam voilà mu ne wa ñetteel bi nag ñetteel avis bi annahu in kaana daaxila al mawaaqiiti in kaana bu dee dafa nekk daaxila al mawaaqiiti ci biir mawaaqiiti jaaza duxuluhu bi geyri ihraam mooy bu dee dafa nekk ci biir waa ji mooy waa dafa dëkk ci biir mawaqit yi mooy mawaqit makaaniya yi comme waxoon nañ sànq exemple qarnul manazil ay yalamlam pour ñu jóge yaman qarnul manazil ngir waa iraq dhul xulayfa abyaaru ali ak yooyu mooy yooyu noonu ñi nga xam ne dañu dëkk ci ci biir à l'intérieur des mawaqit yi nga xam ne moom lañu euh, euh, moom la yonent ci alei satu salaam tëral nit ki bu armal wala muy aj amul droit ñëw ba dépasser ko faamu définir moom ban ban façon aj lay def wala mu yéene bi il foo mu am avant muy dugg foofu léegi nag bu faxasee xasee dugg te defu ko woon lan moo ko ciy fekk loolu moom gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj wallahu taala alam loolu moom duñ ci dikkaat léegi mu ne gaa yi nga xam ne nag dañoo dëkk dañoo dëkk ci biir mawaqit yi wala fa lay jóge di dugg biir Makka mooy ñetteel wax bi ñu ne bu dee ne waa ji moom ci ñooñu la bokk moom mën naa dugg possible na muy dugg Makka sans mu armal kooku possible na muy dugg Makka sans mu armal mu ne wayn kaana xaarijal mawaqit kantaan ak bu dee en dehors la lay jóge moom daldi di fa dugg si lam yadxul illaa bi ihraam moom du dugg biir Makka lu dul mu armal mu ne wa hada madhabu abi xanifa mu ne lii nag mooy madhabu al imaam abu xanifa rahmatullah aley mu ne moom imaam ibnul qayyim wa hadyu rasulillah mooy tërëlin doxalinu yonent mi aley salaatu salaam li nga xam ne mooy mbaaxam mooy sunnaam li nga xam ne moom moom moo yonent mi aley salaam euh, loolu lañ ko xamee maalumun fii jihaad yi xam nañ ko ci jihaad mooy dugg na Makka saa mu armaal wa muridun nusuk ci tamit xam nañu ko mooy ki nga xam dafa ñëw ngir bëgg aj wala umra mu ne wa amma man adahuma ku wute ñaar yi mooy ki nga xam ne moom jihaad ko fa indi mooy foog mu nekk lu dagan te to loolu wax nañ la dinañ ñëw est ce que possible ndax gis nañ ne Euh, euh, yonent mi alayhi salaatu nee na kenn kenn du fi xare ku fi nar a xare naan ndax yonent man alayhi salaatu defoon na ko nee leen ko wax leen ko ngeen na ko euh, buur yàlla man la ko daganaloon ab waxtu te weesu na delluwaat na ci orma ba mu amoon moom dëkk bi léegi mooy en dehors de kooku ki nga xam ne dafa ñëw ngir ngir aj wala umra kooku ay mbiram leer na mooy day armal léegi nag mu ne wa amma man adahuma ku ñaar ñii nag mu ne ku ñaar yi nag fala waajiba illa ma awjabahu allah mooy dara waru ko lu buur yàlla waral ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajma'at alayhi al umma ak te umma bi daal di ciy dëppoo wallahu ta'ala alam euh, léegi loolu mu wax noonu mooy ne imaam Ibnul Qayyim en day tarjeex lii mooy tarjeex mooy day dëgëral que bon li gën a dëgër mooy ne à part ak umra koo xam ne ak yóbbuwula fa umra yóbbuwula fa kooku moom mooy buy dugg Makka du armal mooy yóbbu ko ndax lan ndax buur yàllaak ak yonentam sallallahu alayhi wasallam euh, euh, farataaluñ kooku waraluñ ko ci kenn léegi nag pour nga ne ki fay dugg en dehors de bokkul ak ku fay ñëw quotidiennement kooku daa war a armal mu ne loolu il faut mu war a nekk loo xam ne day am dalil ci alxuraan wala sunna walta wala bokk xeet bi sax daal li ciy dëppoo alors que loolu amul mooy dëppoo googu amul moom kon moom li gën a dëgëral mooy ne Makka nit ki man na faa dugg comme koo xam ne commerçant la comme ab commerçant la boo am wala commerçant bu jël ay kiiwam ay dem Makka ngir commerce kooku jarul muy armal même bu dee ne du quotidiennement par six la fay dem mais ak yóbbu ko fa umra yóbbu ko fa jarul muy armal loolu la bëgg a wax te amaana loolu euh, insha allah mooy li dëgër wallahu taala